amrun bi ma'rufin wa nahyun sabata an munkarin wa ma waqa bihi al-fata lahu kadha julusun dhahara mustaqbilan kadha shafa'atul wara ci lii lañ yemoon kon sëriñ radiyallahu anhu mu tuddal ay mbir yoo xamante ne nii ah boo ko defee mokku saraxee yem tuddaloon la ci ñaari ràkkaay yoor yoor ak li nga xamante ne nii muy benn dox diggante ñaari ay nit daal di maandu seen diggante àtte seen diggante ci maandute yëwanal seen diggante waaye tasbihatun muy ñett subhaanallah tahmidatun alhamdulillah ak xutwatun kullu xutwa mooy jeego yi ngay def di jëm ci jàkka ja ak ban nu dafnu luxaamatin mooy di daal di suul li nga xam ne aw aw lor aw tiflit ci biir jàkka wa kalimatun tayyiba muy juróom-ñaareel bi di septième bi mooy kaddu goo xam ne gu teey la ak lan taqmiimu masjidin mooy daal di buub ak jàkka daal di koy eh, nettoyer daal di koy defar bale ko idaatu siraaji muy neuf mooy taal fab lampe wala ngay ta ngay fay facture ya facture courant ya mu ne amrun bi ma'rufin moo nekkoon li nga xamante ne mooy fukkeel bi ak amrun bi ma'ruf wa nahyun 'anil munkar loolu mën nañ leen a boole benn wala nga tas leen bu la neexee mu ne wamaa waqaa bihil fataa ak li nga xam ne jam si da ciy da ciy aare li nga xam ne irdan lahu li nga xamante ne mooy réputation mooy deram waaw mu ne kadaa naka noon julusun zahara toog xamante ne feeñ na waaw jàkkaarloog mustaqbilan daal di jàmmaarloo jàkkaarloo ak li nga xam ne mooy qibla di def ko ma ma ma sakinati wal waqaar ba pare nekk koo xam ne da ngay dal xam ne sa borom màggal li nga xam ne fi nga jublu ndax sa borom tabaraka wa taala di qibla boobu mu ne kadaanaka noo ne le shafaatul wara mooy tinu mooy ñi nga xam ne mooy mbindeef yoo xam ne dafa soxla ku ko tinu koo xam ne ah tinu ko moom moom na ñu timul ko ndax bu ñu ko tinuwul dinañ ko teg ay daan yu metti nga gis koo xamante ni nii moom am na na cee wax ba mu dindi ko nga def ko waaye waaye man yashfa shafaatan hasana <laughs> voilà lii mooy bu baax de voilà ndax fii boo waxee lii façon corrupteur yëpp ah ñu les hommes corrompus yëpp ñu daal ñu yaar di ciy jaar déedéet loolu man dane ndax alquran xam nga alquran day tere alquran suñu borom tabaaraka wa taala day tere koo xam ne day def ay intervention yoo xam ne baaxul waaw mooy yow koo xam ne leer na le li mu def moo ko moom dafa yelloo àtteb yàlla dal ko wala justice ndax réew moom loolu la lu yaayee wax moom le moom moom nattam le woo këne moom def na de mooy leer na la def na waaye nag nga bëgg a jaar ndax am nga ay ay ay branlo am nga branlo am nga ay connaissance ñoo xam ci administration bi wala yooyu monsieur le procureur wala monsieur le député wala monsieur le ministre wala yu mel noonu lee wala monsieur le directeur de cabinet du du du de de la de ministère de la justice nga bëgg jaar foofu la ci koo xam ne ku ku ku influent la ngir mu lem dossier bi ba waaju ñu ba ko ñu génne ko loolu moom la suñu boroom ne ci suuratul nisaa man yashfa' shafa'atan hasana yakun lahu nasir musibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana allahu ala kulli shay'in muqita suñu boroom waxte aayab quatre-vingt-cinq ba juróom ñetti fukk beeg juróom mu ne man yashfa képp koo xam ne dafa tinu shafa'atan hasana tinu goo xam ne goo baax la mooy koo xam ne leer na dañ koo tooñ waaw mais nag gaa yi noot nañ ko kooku moom jaadu na bu dee yow mën ngaa wax bañ teggi ko lañ ko nar teg nga daal di koy def nga daal di koy teggi mooy loo lële ba loolee ñu ko nar teg du ko dal lool mooy man yashfa shafa'atan hasana waaw yakun lahu nasibun minha kook dina ci am ab cër loolu moo tax sëriñ bi radiyallahu taala anhu ne loolee mokk saraxee yem mu ne wa waman yashfa waaye suñu borom ne képp koo xam ne daf fee tinu shafaatan ah tilu goo xam ne gu bon la dem di laaj waa ji ngir intervention ngir ñu bàyyi koo xamante ne moo faat ay xale faat ay nit yor otom def lu ko neex amul permis ndax doomu ministre la wala doomu ku mu doon nga jël mbëkk nit ñi yóbbu leen alaaxira ba pare ñëw baayam bëgg jaar ci dossier bi wala yow xam nga boo ab boos la te yow sa xarit la te yow jege nga nguur gi nga fexe ñu daal di koy génne kooku suñu borom nee na kooku shafaatan sayyi ala kooku yakun lahu kiflun minha dina ci am yéen bu di shafaa am goog intervention goog mu def moo tax fii bu sëriñ bi di wax naan wa li nga xamante ne nii mooy kada shafaatul wara loolu mooy tinu koo xamante ne nii jaam ñi tinu koo xam ne bu alquran nangu la gu sunna nangu la ñu ne ko kon loolu mooy lan treizième bi mu ne nag foofu lañ jëloon waa moom lool lii lañ bëggoon a leeral ci biir weesu léegi nag fii ñuy jël moom lañ war a continuer léegi nag ba léegi mu ñuy wax li nga xam ne mooy fukk bi ak ñeenteel bi muy quatorzième bi ci yi nga xam ne dañuy taxaw taxawaayu su saraxe mu ne moom radiyallahu anhu imaatatul adaa ani sabili hidaayatun lidlaama dillili mu ne imaatatul adaa bokk na ci yoo yële mooy daal di jañ li nga xam ne lor la ani sabili nekk ci yoon comme loo xam ne ab poto wala ab brique wala loo xamante ne nii luy gaaña la nekk ci yoon wi nga daal di ko fay jële daal di koy puus waaw ba nit ñi hein hein di duñ ci gaañu waaw yii yëpp wax nañ la dinañ ci ñëw ay xadiis la waaw insha allahu taala wax nañ la loolu bu ko fàtte nee nañ la dinañ ci ñëw ay xadis la yu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon imaatatul ada an sabili fekk loo xam ne day lore nekk ci yoon wi moo xam ak autoroute la wala yu mais bu dee autoroute signalé ko sinon boo fi nekkee di génn benn oto yu ñëw daal di lay ramasser <laughs> loolu moom signaleel bu dee fu ñu mën a signaler la voilà bu dee ñoom seen caméra yi gisuñu ko waaye bu dee am mbend la mooy dox ak yooyu nga gis loo xam ne leer na lii nit mën na cee mën na cee kajjata du ko yëg mën na koo gaañ wala silmaxa yeeg yooyu nga daal di koy randal borom oto yi nga gis tali boo xam ne gaa yi wékki nañu mooy rigol yooyu fii ka yi ñuy jaal rigol yi kano kaneel kanaal bi yow teggi nañ weñ ba fa nekk parce que ñoom amuñu ragal yàlla te bëgg nañu alal daal di koy teggi ngir jaayi feer bi loolu nga xam ne guddi gi foo xam ne amul benn kii nag waaw comme nga daal di jël benn pono boo gis def ko ci ngir nit ñi xam ne fii nii waaw pono bi taxaw loo xam ne gaa yi day tax ñu xam ne ah fee manuñu faa jaar yu mel noonu wala luy lore daal nga jañ ko ci yoon wi mu ne loolu le bokk na day taxaw taxawaayu saraxe mu ne ñu ne ko lool rek mu ne déedéet hidayatun li la am ama dëllili muy quinzième bi di fukk ak juróom bi mooy hidayatun gindi li di la amaa ci wayu ngumba wayu silmax ak dëllili ba nga xam ne daa sànku ci yoonam mooy xamatul fan la jëm nga daal di nangu yàkkamti nga lool am nga looy def yàkkamti nga waaye nga daal di jàpp ci tumbi daal moom ne ko ah kaay jaar mu la waaw man de yoon wi laay xool yoon wi jëm nee laa bëggoon a jaar nga daal di koy yóbbu ba foofu fële ne ko yal na la borom bi teg ci jàmm mu ne loolu lële bokk na ci li nga xam ne day taxaw taxawaayu saraxe ñu ne kon baa jeex na mu ne déedéet wa kullu ma akaltahu min maalika tabshiru dil imani ma kalamika ay maahu wa mithluhu tabassumu fi wajhihi wa mithluhu takarrum mu ne wa kullu ma akaltahu lépp loo xamante ne lekk nga ko tamit min maalikaa ci sa alal waaw ma kalaamikaa ak sa wax ji ngay waxal ka nga xam ne da ngay lekk ak moom tabshiru dil imaani di lekk ak koo xam ne bo di bëggal mooy lépp waaw lépp loo xam ne lekk nga ko ci sa alal yow lu dagan loo xam ne yaa ko légal yaa ko liggéey al kasbul xalaal li nga xam ne lu dagan la nekkul noo ko amee baax na de seetal après foo koy dugal loolu waxu ko xam waaw ak kum man di doon lool wax jooj waxu njuumte la déedéet wa gisoon nañ ba sëriñ bi radiyallahu fi mu doon waxe ci wàllu liggéey boo ci yéenee lu baax nga ciy am mais ay liggéey yi jaamu yàlla kese la déedéet boo ko ci yéenewul wala dimbali ay nit dimbali yor sa bopp yooyu boo ko ci deful waaye rek nit ñee ngi liggéey may liggéey rek culture de liggéey culture de liggéey may liggéey noonu yaag Jean mi nga xam ne du julli ndax Jean mën naa nekk jullit ah voilà Jean naa nekk jullit mën na nekk l'imam bi tudd Jean voilà loolu daa am <laughs> voilà l'islam waxuñ ne ku fi ñëw changer sa tur déedéet nit ñi dañ doon tudd li tudd Seydina Omar du l'islam ak ko tuddee baayam di Xattaab ma faatu ca jaahiliya moo ko tuddee Seydina Ali baayam ak ba nga ko koy tuddee l'islam ñëwagul yooyu yëpp te l'islam ba yonent bi saa saam ñëwee neewu leen hey yow Abu Bakar ak gaa yooyu changer leen seen tur yi déedéet voilà kon affaire baa ngi noonu l'islam neewul leen ne ñëpp yor ay turi arab waaw waxul le nguur sans ngóor reste sans nguur voilà waaw Élisabeth qu'elle reste Élisabeth na reste Élisabeth waaw waaw waaw yoko xaa yo reste yoko ñoom ñëpp ñu nekk ay jullit loolu ba problème kon nag mu ne mooy lan yow ko kullu ma akaltahu lépp loo lekk moo jëli ko ci lu dagan loolu min maalika ci sa alal gi nga xam ne dafa lew loolu day taxaw lan place su saraxe waaw waaye tabshiru dil imaan yi bégal ki nga xam ne boroomu ngëm la dugal ngëm ci xolu jullit waxoon naa la fan yee bokk na ci jaamu yàlla yu rëy li ma kalaamika ak sa wax ji nga xam ne wax ju yiiw la di wax ak waajoo xam ne boroomu ngëm la waaye it loolu lépp daa bekk di wax wax ju yiiw loolu day mel ni koo xam ne dafa saraxe wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun